tey ñu jël saar bi nga xamante ne nii mooy saar bu bees topp ci suuratul xujuraat muy suuratu alfath alfath nag bu ci jublu mooy ubbeegu mag gi nga xamante ne moom la boroom bi tabaaraka wa taala daldi defal yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi keroog ci tamit ci li nga xam ne mooy sulxul loolu dinañ ci ñëw inchaa allahu taala waaye tey dañu bëggoon def benn introduction benn mëmbëstal loo xamante ne nii day jëm ci xare yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi waroon nañ ko def nag lu jiitu woon ba ñuy gis ghazwatu mooy suuratul hashr muy saar bi nga xamante ne nii moom la mawlaana ibn abbaasin radiyallahu anhuma doon tudde li nga xam ne mooy suuratu bani nadir doon woowee saar bi mu doon tudde banu nadir ci yahuud yoo yële comme ni ñu ko gisoon ba ñuy gis saar boo bële waroon nañ ko def foofale waxaale tuñ nga gis alquraan ni nga xamante ne nii noonu la feese ci xare yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi ndax am solo gi nga xam ne moom la am solo comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee ci lu gàtt nii bu ko defee ñu dóoru dugg ci saar bi nga xam ne mooy al fath fath boobu nag bu ko kenn jaawaleeg fathu makkata bokkul ak fathu makka bi nga xamante ne mooy am ci juróom-ñetteelu bi ginnaaw gàddaayu yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi bokkul ak moom fii mooy sulxul xudaybiya ba mu demee moom alayhi salaatu wasalaam bëgg umra loolu yëpp dinañ ci ñëw bu soobee suñu borom waaye kon ñu wax ngir ci bombastal bi muy introduction bi muy xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni nga xam ne noonu la nekkee ci alquran kon ñun gis nañu boo gis nañu bu ñu bàyyee xel rek gisoon nañu ñaari xare yoo xam ne romb nañ ko doon ko tudd mooy bi ñu wax sànq di suuratul xashri ghazwatu bani nadir ci ak yahuud yoo yële waaye am na beneen boo xam ne tuddoon nañ ko bi ñuy gis suuratul munaafiquun muy saar bi nga xamante ne moo doon wax ci naafiq yi ak ni nga xam ne noonu lañ mel ci xare boo xam ne alayhi salaatu wassalaam dafa demoon mu doon ghazwatu li nga xamante ne mooy mooy banil mustaliq ñu gën koo xamee tamit ci ghazwatul muraysiya loolu it boo fàtte la koo gisoon nañ ko ci saar boobu noon ci li nga xamante ne nii mooy ghazwatu banil mustaliq waaye it tuddoon nañu beneen mbir mooy ghazwatul fath muy fathu makka tuddoon nañ ko bi nga xamante ne nii la ñuy gis li nga xam ne mooy mooy mooy suuratul mumtahana wala mumtahina keroog bi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam mu ngi doon waajal ngir dem Makka daal di koy jëli ndax respecté wuñ woon accord yooyu ñu ñàkkoon a respecté poñ ya doxoon diggante ak moom ci sulhul Hudaybiya boobu nga xam ne saar bii nii moom lay wax muy suuratul fat loolu ñàkk a respecté accord yooyu yële moo waraloon li nga xamante ne mooy mooy mooy fathu bu mag bi bi nga xamante ne mooy moo gën a siiw waaye bu nee fii suuratul fatxi waxul fatxu Makka boobu waxu ko de bii mu ngi wax xew-xew bu amoon ci juróom benneelu at bi ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ugi nga xamante ni fala demoon doon umra daal di fi nga xamante ni ci buntu Makka ci bërëb boo xam ne lañ naan Xudaybiya te Xudaybiya benn teen la bu tuddoon noonu comme ni ko ñoom Seydina al-Bara ibn Aazib radiyallahu anhu waxee comme ni xadiis bi newee ci saxiixu al imaam saxiixu al imaam al Buxaari Muhammad ibn Ismaayil rahmatullahi alayhi kon loolu ba ñuy gis suuratul mumtahina la ko waraloon la waraloon kon Seydina Xaatib yëgoon na yonent bi alayhi salaatu wassalaam day dem fële bi may Makka ngir ubbi ko mu yónnee bataaxal ba mu joxoon ndaw soo sële ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónnoon ñoom Seydina Ali ak ñam àndoon ñoom Abu Marsadin al-Ghanawi ak ñoom Seydina Zubayr ak ñam àndaloon radiyallahu ta'ala anhum ngir ñu nem nangu ji li nga xam ne mooy bataaxal boo bële boobu tuddoon nañ ci nga xam ne mooy fatxu makka muy ubbeek makka bi am ci juróom-ñetteelu at bi kon boo seetloo romb na ñetti xare yoo xam ne tudd nañu ko ghazwatu bii nag moom di li nga xam ne umratul hudaybiya yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi xare taxu ko woon a jóg waaye dañ koy tudd ci li nga xam ne dañ koy boole ci xareem yi comme li nga xam ne noonu la siiwee ci ahlu siyar wal maghazi ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo li nga xam ne mooy xeexu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak dundam rahmatullahi alayhim kon nag kon nag loolu la mooy kon fu ñu rombati nag diir mi day leer ke ne ñu xam ne kon alquran deke xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam nii la feese ci alquran noonu la fi nekke ndax am solo gi nga xam ne moom la am solo bari na atte yu bari yoo xam ne moom la ñuy def moom la ñuy jëfe ci l'islam bi ci suñu dund bés bu nekk yoo xam ne ci xare yi la génne woon moo tax suñu boroom waxoon te jeexitalu su te suuratul anfaal falawla firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqqahuu fi ddiin wa liyundiruu qawmahum idaa raja'uu ilayhim la'allahum yahdaruun muy ca suuratu tawba sax ba muy waaj a jeex ci suuratu tawba la de suuratul anfaal afwan foofu suñu boroom naan falawlaa nafara ko ak a neexoon mu daal di génn daal li laxas kul min kulli firqatin taaifa mooy ni gis nga ci jullit ñi mu am bu bu dee xare daa jot mooy ñoom ñépp bu ñu demandoo comme ni nga xamante ne nii noonu la al imaam al Hasan ibn Yasaar al-Basri rahmatullahi alayhi wax loolu mooy li gën a dëgër ci li nga xam ne mooy firi aaya boobu këne ak a neexoon muy nay laxas mooy bu xare jotee bu ñëpp demandoo waaye mbooloo na ay mbooloo yoo xam ne ñooy dem taaifa li yatafaqqahu fi diin bu ko defee bu ñu fa demee am fa dégg ca xare ya lañ jëm de mooy fa nga xam ne dañuy rayante ñu rey la wala nga reyee foofu suñu borom nee na li yatafaqqahu ngir dem ci xare yi ngir jële fa li nga xamante ni nii mooy dégg-dégg bu sew te xóot ci li nga xamante ne nii mooy ci lislaam bi ak doxalinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak li muy jàngale mu léegi nag buñ ko defee ba takk ko atte ya fay wàcc yonent bi alayhi salaatu wassalaam di leen ko fa leeral wala yunziru qawmahum bu ko defee it ñu ñëw daal di xupp seen ñoñ ñi nga xam ne demuñ woon wax leen atte yooyu te xupp leen nag ci wuteek moom bañ koo jëfee idaa raja'u ilayhim bu ñu jógee ci xare yi dellu ci ñoom ko defee ñu mën a def attention mën a mën a moytandiku yi nga xamante ne moom la borom bi di tere kon loolu dafa am solo lool moo tax ku mel ni al imaamu ki nga xamante ne mooy Zeynu mooy Zeynul Abidin nekkoon doomu Seydina al Husayn ibn Ali ak sayyidatu Fatima binti rasulillahi alayhi salatu wassalaam moom da doon wax ne ñun de kunna nu'allamu maghazi rasulillah mu ne moom saydina ki nga xam ne Zaynul Abidin tuddoon Ali la tuddoon ibn al-Husayn ibn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhu mu ne ñun dañu doon jàngal xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ñuy jàngale as-suuratu min al-qur'aan gis nga ni ñu doon demee ci daara yi comme ni ñu ko xamee léegi rek nga yóbbu sa doom internat wala yóbbu ko fu ñuy jànge al-qur'aan ngir mu dem jàngi fa al-qur'aan ba wattu ko bu mokkal ko nee na ñun de noonu lañ leen doon def moom nga xam ne doom la ci seydina al-Husayn nekk rayhaanatu rasulillah ki nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy xolu mooy mooy doon taatanloo nekk fleur bu neex bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci kaw suuf ak àddina moom ak magam di Seydina Alxasan ibn Ali radiyallahu anhum wa ardaahum seen doomu Seydina Alxuseyn di Zeynal ñoom noonu lañ leen doon de dañ doon jàngal di leen xamal xare yonent bi alayhi wa wassalaam dundu yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme niñ leen di jàngale Alquraan ñu toog ñu leen koy sax noonu lañ leen doon def naka noonu tamit la Ismaïl doomu nekk doomu Seydina Muhammad Seydina Muhammad boobu nekk doomu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas nekkoon nijaay ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk muy Sa'd mu siw moo mëlata baax muy Abu Ishaq benn sëtam buñ naan Ismaïl nee na man de sama baay dañu doon wax di Muhammad di doomu Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum da doon wax da doon doon jàngal li nga xam ne mooy siiraay yonent bi alayhi salaatu wassalaam salaam xareem yi di leen ko xamal ba di leen ko waññal di leen ko takkloo ñu koy takk te ay xale lañ woon naan leen hada sharafu abaikum lii mooy gis nga seen teraanga baay yi ngeen dégg saxaaba yu màgg yi li tax ñu féete kaw ñépp gis nga ci dundu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xarem yii moom lañu jàpp xam ko téye ci teg yi seen tànk di ko dunde looloo tax mu nekk seen teraanga mu ne la doon wax nag fala tudayyu zikraha bu leen doyadal di ko ñàkk jàngale di ko ñàkk tudd di ko ñàkk fàttaliku ndax bu xew mooy nee bi fàtte seen démb nga képp koo xam ne dafa fàtte démb mooy damul dara lu muy def ci kaw suuf moo picc moo xamante ne nii dañoo dagg laaf ya ñoo yem kon nag loolu lépp ngir wane li nga xam ne bunt bii noonu lu amee solo rawatina ko ëpp na solo li koy wane rek mooy liñ la wax bi ñuy tàmbali ni nga xam ne noonu la feese ci alquran te dinañu gis saar bu nekk nga gis saar yi wax yooyu saar yi boo bàyyiwul xel man ngay jàngab saar ba pare foog ne lii leneen lay wax ndekete yoo xay xare lay wax lu mel ni suuratul anfaal suuratul anfaal mooy suuratu badr moom ci ghazwatu badr lay wax nga dem ghazwatu suuratul euh, ali imran moom lan lay wax ghazwatu uhud lay wax nga dem naka noonu suuratu tawba ghazwatu tabuk lay wax nga gis mooy loolu nga gis affaire yi noonu